a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci bi ñu génn bi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon ci xew-xew yu tey ñu waroon a ñëw ci tuubug lenn ci ñi nga xamante ñooy kilifaay Quraysh yi ginnaaw biñ gisee ne qad daxala fi lislaami sayyiduhum wa abu sufyaan saxr ibn harb al umawi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah, ak ñeneen kon tey insha gis ñeneen ci ñoom ñi nga xam ne bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ubbee Makka dañu tuub gisoon nañu seydna Ikrima ibn abi jahlin radiyallahu taala anhu wa ardaa tey nu ne woon dañuy gis saydatuna Hind dugg ci lislaamu saydatuna Hind bint Utba ibn Rabi'a ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nekkoon soxna ci seydina Abu Sufyaan waaye fatxu Makka bi waxoon nañ la gisoon nañ discours yi Yonent bi alayhi doon def xutba yi dafa am na benn boo xam ne sitewuñu ko woon tudduñu ko woon qad rawaahu al imaamu muslim imaamu muslim am na lum ci solo ak li nga xamante ne mooy imaamu ahmad ibn hanbal di sëriñam raxmatullaahi alayhima ak ñeneen ndax nako noonu imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu jaar càllale bi jaar ci Yaquub ibn Ibrahim ibn Sa'd mu ne raxmatullahi alayhi xaddatani abi an ibni isxaaqa annahu qaala fa xaddatani amru bnu shucayb an abihi an jaddihi annahu qaala xataba rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam annaasa caamal fatxi summa qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon càllale imaam Bayhaqi noonu la jaar noonu la jaar mooy ci Yaquub ibn Ibrahim ibn Sa'd moom mu ne sama baay di Ibrahim ibn Sa'd moo ko nettali moom mu ne nettali nañu nettali mu jële ci ibni isxaaq mu ne fa xaddatani nettali na ma amru bnu shu'ayb an abiihi an jadde mu ne nettali na ma amru bnu shu'ayb an abihi an jaddi càllale bi gis nañ ko fi bu yàggul euh, waxoon nañu dinañ ci dikk ci yeneeni occasion foog naa waxuñu woon euh, ñooñu ñooy ñan nañu tax am na beneen càllale bu niroog moom am na beneen càllale boo xam ne dafa xawa a niroog bi waaw muy Bahz ibn Hakim an abiihi an jaddihi dafa xawoon niroog tàllale bi waxoon nañ la dinañ ci ñëw insha allah euh, ci beneen yoon daal di ciy wax li nga xam ne li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim wax waaye mooy incha allah càllale amr ibn shu'ayb an abiihi an jaddi càllale bu wér la minimum xasanun lay doon ah kon ci loolu la jaar xam en fait amr bi doomi shu'ayb voilà léegi comme naa biñ koy wax waxuñu woon ñooy ñan Amr di doomi Shuayb Shuayb di doomi kan Muhammad Amr ibn Shuayb an abiihi an jaddihi seen maam nag moo doon Seydina Amr ibn al-Aas no Abdallah Abdallah Abdallah ibn Amr ibn al-Aas seen maam moo doon seydina am abdallah ibn amr ibn al-Aas taala anhu bële nag euh, euh, dina ñëw ci Bahz ibn Hakim boobu seen maam mooy seydina Muawiya la tuddoon yooyu yëpp insha allah insha allah bu ñu Uh, amee occasion dinañ gën a yaatal tàllale yooyu nga xam ne lu siiw la inda ahlil xadiis kon imaam al Bayhaqi kon ginnaaw loolu mu ne qaala xataba rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam seydna Amr al-Aas radiyallahu anhu mu ne xataba dafa xutba bu an ammi an abihi an jaddihi maam ji mooy kan mooy Muhammad wala Amr wala Seydina Abdallah nañ gis na li gën a dëgër mooy Seydina Abdallah la ibn Amr ibn al-As waaw moo tax càllale bi di jokkaloo mu ne moom Seydina kon Amr ibn al-As non tax ma naan Abd Amr ibn al-As sultan doom ji Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa xutba ci ñoom aamal fatxi at mi nga xam ne ci lañ ubbee makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman thumma qaal ginnaaw gi mu daldi wax moom aleyhi salaatu wassalaam ah xam naa lu ñu wax bi yëpp dañ ciy tudd quelques passages ndax wàll wi jeexaloon nañ ko sauf que dañu sotewu na xutba bii nii mu ne ayyuha nnaas innahu fi lislaam wa fi ljaahiliya fa inna alislaama laa illa shidda walmuminuuna yadun ala man siwaahum yujiiru calayhim adnaahum ila aaxiri alxadiis mu ne yéen nit ñi laa dëgg-dëgg laa xilfa fi islaam alxilf mooy euh, alliance bi nga xam ne moom la gisoon nañ xilful fudul te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daldi woon koy fekke gisoon nañ ko loolu yàgg na <laughs> loolu yàgg bi xilfal fuduul ak xarbul fijaar xurubu fijaar yi tuddaatoon nañ leen fan yee ne ñeent lañ woon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam am na bum ci fekke woon te gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal alliance googu di dox diggante nit ñi nga xam ne ñoo koy dañuy toog créer ko dëppoo ci ut loo xam ne moo koy symboliser waaw te léegi nag mu ne loolu laa xilfa fil islaam est-ce que loolu mooy kon léegi l'islam moo amul jàppalante amul ki ndé loolu mooy baasu l'islam mooy ala jaahilit nga xam ne des fois doonuñ ko woon teg lu dul ci bokki intérêt kese waaw intérêt mooy te loolu moom ko ay intérêt àddina képp la l'islam nag daa gën a kawe lépp mooy ba nga nee jullit nga ba nga ci duggee nga xam ne innamal mu'minuuna ixwa dëgg-dëgg jullit ñi ñoom ñépp ay mbokk lañ way ngëm yàlla yi ixwa ay mbokk lañu fa aslihu dee leen yëwanal kon nu mu gën a gaawe ca saase bayna axawaykum ba ngeen xamee lool léegi euh, mooy wa ta'awanu ala al birri wat taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan lislaam woote kon ne dee leen jàppalante di dimbalante ci li nga xamante ne mooy yiiw ak li nga xam ne mooy ak mbaax ak ragal yàlla waaye nag bu leen jàppalante ci loo xam ne bàkkaar la ak mooy yàlla mooy laa fi lislaam mooy waa jaahiliya la ca baaxoon lislaam da koo intégré ndax loolu lislaam a ci doon woote mundu sayidina aadam ñoom lu ñu jële woon la ci seen maan yi yonent ya fa newoon seydna ibrahim seydna ismail aleyhimu salaatu wassalaam yooyu nag qualité yu baax yooyu l'islam da ko reconduire waaw moo ko fi indi moo ko kiiwaat moo ko dekkilaat lañ ci doon def ñoom nag mu daal di koy appuyer kantaa yu dul yooyu nag laa xilfa fi lislaam loolu moom amatul waaw mooy lislaam wootewul ci al asabiya al ma al asabiya muy communautarisme loolu lislaam wootewu ci araab yi jàpp ne affaire race wala affaire communauté noonu kese ku nekk naan man ci biir lislaam nous la communauté des des des sangam bu ko defee nag yéen daal yéenay nekk benn mel ni ñeneen ñi moom li leen boole daal mooy rek ay faire semblant ci bu genn yenn événement yu mag yi amee ku nekk di di di wan moo bëgg moroomam te daanaka boo seetloo ni ñuy jëfe wuute nag li ñuy wax seeni jëf weddi dina li nga xam ne moom la ñuy déclarer li nga xam ne mooy jamonoy événement yu mag yi l'islam nag wootewul ci loolu lislaam dafa woote ci benn te ba nga nekkee benn nag bokk lislaam nekk lislaam nag ci la ay àq yoo xam ne jullit bu ne da koo amal moroomam comme li alayhi salaatu wassalaam wax waaw ay non en personne en danger moom l'islam moom lool lool lool jullit bi amul droit bi waaw toog nit di di di di nekk ci problème ma nee problème nag du yëfi àddina kepp mooy nit koo xam ne xamul diineem di jëf nag foog ne moom mu ngi ci dara nga man koo yee loolu yow non assistance la bés boo ko defalul dara yeewoo ko li muy jëf bàkkaar bu mu ci am dinga ci yenuwaale ndax lan ndax yow gisoon nga loo xam ne mënoon nga koo dimbali dimbaliwoo ko nga toog naan damay maandu waxoon naa la loolu du maandu waaw mu ne wamaa kaana fi min xilfin fi ljaahiliya fa inna al boo xam ne dafa amoon ci jaahiliya mooy temps avant l'islam ngeen ko ngeen ko taxawaloon nosoon ko mu nekk loo xam ne lu baax la lool lislaam du ko yokk lu dul gën a dëgër ak dëgër waaw mooy lislaam ñëwul naan léegi euh, nañu nañu raser déedéet am na lu fa desoon Quraysh kaanat fiiha baqaaya baqaaya min mimma taraka al anbiya des na ay ay ay kii yu baax moo taxoon nga gisoon ñenn ñi bañ àggee côté ba nga xam ne mooy ñi ñi nga xam ne yonent bi alei saatu bañu naan mooy bañ àggee ci jamonoy tumuranke googu mu neewoon biir Quraysh am ñoo xam ne ñoom moom daanaka ñoo xawoon niroo luñ gëm waaw daanaka ñoo ko bokkale woon ndax dañ na woon ñoom moom mënuñoo gëm yàlla yi moom waaw ñooy yàlla yi moom mënuñ leen a gëm ay gëmi yàlla ay fan ñun daal xanafi lañu mooy ci al diinu al xana al xanafiya al max al al al xaalisa muy millata seydina ibrahim aleyhi salaatu wassalaam eh, kon mu ne yooyu nag bépp boo xam ne comme comme yi nga xam ne gaa yi <laughs> xam nga alliance xilful xilful fudool gisoon nañu ni mu demee woon loolu lu mel noonu l'islam ñëwul ne màbb naa ko de non da koy gën a dëgëral waaw moo taxoon sax yeneen ci ma saab saam participer woon ci mook mook bàyyi ci xëm yi ndax li nga xamante ne nii mooy ndax li nga xamante ne nii mooy yiw gi ci newoon ak qualité yi mu doon woote xam nga lool moo tax fii nii duñ ñëw ne ah non moo tax réewum jullit dëgg li muy xool xam nga ay Nations Unies yii nii ay ay umam al umamul muttahida hay hay kii muy les Nations Unies mook façon yooyu yépp mooy lan mooy da ngay xool est-ce que ñoom li ñuy li leen dajale lu baax la am du baax ndax baaxul ak tamit mais loolu rek du doy mooy li ñuy jëf est-ce que ñoom li ñuy wootewu dëppoo naat li ñuy jëfe waaye bu dee ne moom daa am ñoo xam da nga gis ne ña fa am doole laal ñoo am droit di def lu leen neex ci àddina bi ñi néew doole moom kontul loolu na xam ne lii moom taxul ñuy wax waaw lii moom loolu l'islam manula ànd ci façon yu mel noonu moo tax nous sommes ñun moom dañoo retard mooy jullit ñi laa ci jublu ku ci am problème rek ne ñu ngi xaar Nations Unies mu wax te Nations Unies moos xam nga ne ña fa ne même bu dee ñi ëpp dinañ la jàppale ña fa am veto daanaka am na ci kenn rek bu nee noo mu bañ du affaire bi du jàll te loolu am ndëngte moom gina koo féete kaw yu mel noonu nag façon xelf yooyu moom bariwul njariñ waaw léegi nag lépp nag loo xamante ni dañ cee dëppoo muy contre l'injustice loolu l'islam du def de toute façon loolu la fi l'islam indi woon dañ koo fekki si loolu du ko yokk lu dulub dëgër waaw ay nit ñoo xam dangaa gis ñuy ñuy kaas di dox ngir li xew réew sàngam ñu fay tooñ ay néew ju doole yoo xam dañ leen di tooñ jël seen àq ay ate di ko def yow jullit bi lu la ci teree bokk lu la ci teree bokk mais yéen a yem yéen a bokk cause yéen a bokkul raison bu tax ngeen di xeex mooy ne injustice ngeen di xeex loolu nag ku ko man di xeex ak couleuru religion bu man di yor wala couleur bu man di yor maadaama dëgg lay xeex yow jullit bi manoon lu dul jàppale ko ci lool boo ci man da participer sax nga ñaanal leen ne na yàlla na buur yàlla jàppale leen ba liñ bëgg am mais d'affaire toog rek naan non ñun wootewuñu ko déedéet ça nous concerne pas don yi ñuy def ay Rohingya Rohingya yi suñu mbokk fële ca nekk ca Birma yu bon yi ñu leen di sonal mais bu dee dafa am ay action contre la faim wala yu mel noonu wala organisme yoo xamante ni de toute façon moom diine taxul ñu ñuy def waaye ñuy dajale alal ngir dimbali leen yow en tant que jullit est-ce que da toog naan moo man daal man daal samay xaalis alal daal du ma ko jox ñii yéeféer yi déedéet déedéet da ngay participer foofu bu dee gisoo ñoo xam ne te ñooñu wóor nañ dañuy mooy day am ay compte affaires yi day ay transparent mais nga def fa sa alal ngir dimbali sa mbokk yi nga xam ne yow mënoo leen dimbali directement lu nga jaar par lii ci ci intermédiaire ni kon alayhi salaatu mu ne loolu la bu yu mel yu mel nii yàlla l'islam même bu dee ne yéen waa jaahiliya yéen waa Quraysh moom ngeen defoon ngeen ko buur yàlla l'islam bii ñëwul abolir loolu lépp de day ñëw du ko yokk ludul ak dëgër mu ne wal mu'minuuna yadun ala man siwaahum yujiiru alayhim adnaahum wa yuraddu alayhim aqsaahum mu ne wa yaruddu alayhim aqsaahum eh, wal mu'minuuna mu ne jullit ñi nag mooy way ngëm yàlla yi yadun ala man siwaahum benn lañuy doon mooy la benn lañu benn lañu benn loxo la ñuy nekk benn force lañuy doon ala man siwaahum contre seen noon yi <laughs> xam nga lii moom boo xoolee suñu àddina bi xam nga ne dara ginu la metti yoo xamante ne ni mooy jullit ñi seen biir ñooy rayante yaman kan moo fay rayante entre l'Arabie saoudite yenn pays musulman yi contre yenn parti ci Yemen yeeg nga demati feneen mooy Allahu mu ne nag jullit ñi nag dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi yadun ala man siwaahum benn force lañu war a doon benn loxo ci kaw képp ku wuteek ñoom ci taxawal li nga xam ne mooy diiney lislaam ak doxal li nga xam ne moom la suñu boroom wax ñu doxal waaw yujiiru alayhim adnaahum gis nga nag ñoom ñoo yem mooy ñoom ñëpp ay jullit lañ te lislaam amul ay privilège ah juddu rek am privilège amul ci lislaam kenn judduwul ak cuillère or ci sa ci sa làmmiñ déedéet koo man di doon gis nañ ko yonent mi alayhi salaatu salaam bi wax ci xutba bi euh, fan yee innama ahlaka alladhina kaanu min qablikum ida saraqa fihim sharif tarakuhu wa ida saraqa fihim ad-da'ifu aqaamu alayhi al-hadd fa aymullah ci beneen bi walladi nafsu muhammadin bi yadihi sallallahu alayhi wa sallam law anna faatimata binta muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat laqata'tu yadaha waaw su nañ ta discours boobu de mu ne li alakoon ñi leen fi jiitu woon mooy bu ku tedd ci ñoom sàccee ñu ba ko bu ab ku baa peuple bi sàccee ñu dóor ko pen bi maa ngi wàcc ki nga xam ne man sama bakkan man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ci loxoom ci moom laay waat gis nga bu sama bu bu Fatima bint Muhammadin di doomi sayyidina Muhammad man mii wax sallallahu alayhi wa bu faboon lu mu warul woon a jël man maay dagg loxoom mooy kon amul privilège de tout le monde est tout le monde est égal devant la loi xam nga loolu la la gaay di wax di la rey ay Nations Unies yi mais ñépp xam nañ ne bakkanu américain bi moom ak lu man di def soldat américain bi am na dëkk yoo xam ne bu fa demee rëcc kenn ñemewu koo jàpp moo tax baax nañ bay cour pénale yi bokkuñu ci waaw mooy mën nañu def lu leen neex ils sont couverts parce que ñoom ñooy les les les les gendarmes du monde loolu lañuy ñuy woowe seen bopp nit ñi di leen ko woowe xam nga ne ñooñu moos xam nga ne bakkanu kooku wute na ak bakkanu wolof yi wolof bi de bakkanu bavure yi ñuy def paf dóoru bomb gaay bavure ay sans ñu ne on est désolé bavure on va une enquête waxi caaxaan yooyu ñuy wax te bu gaay rayee benn americain wala benn nasaraan benn occidental nga gis ñu yëkkati àddina yëkkati suuf waddal asamaan ngir lan kene loolu moom ñépp di condamné waaw sont des barbares moom la waxoon qatlum ri'in fi ghabatin jarimatun la tughfar waaw wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nadar mooy rey qatlu mri'in fi ghabatin rey ab ab kii ab ab ab bakkan ci àll bi mooy bakkanu ab koo xam ne mooy sharif bi sharif bi léegi affaire passeport la léegi affaire passeport la mooy waa ji passeport américain wala passeport canadien wala passeport japone wala surtout passeport français ñooñu ñooñu noonu <laughs> ñooy sharu ñooy shurafa yi selon bëtu àddina nitu àddina yi mooy bés boo leen laali am nga problème ñooñu moom crime la boo xam ne kenn du la ko jéggal waaye wa qatlu sha'bin aminin waaye gars yi nga xam ne moom seen passeport na tekki rien du tout ma passeport waaye yow passeport palestinien mos lu muy jariñ ci àddina bi bu dee sax am nañ passeport ndax ñoom amuñ pays dé dee nañ passeport Sénégal xam nga ne ab sénégalais xam nga ne moos tëkkalewoo ko yi ñu lim sànk léegi nag bu ñu faatee ñeneen ñi nag mooy bon lool moom dañ naan lii moom ab poob masalatun fiha nazar masala moo xam ne am na lees ciy seeta ndax bakkan yi yemul l'islam nag xamul lool moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne al mu ne ñoom yujiiru alayhim adnaahum mooy ne ki gina féete suuf ci ñoom buñ ko mënoon a waxe noonu man na yiir koo xamante ni comme li yaay Ummu Haani defoon yaay Ummu de ba mu yiiree ñoom Al-Haaris ibn Hisham rahmatullah alayhi ah nan la mujje yeneen tibe alay saa saam dane ko kat ajar naa man ajar ci yaa umma ñun de yiir nañu ki nga yiir yow umma foofu waxoon na fa lu mel nii waaw loolu la mooy ne ñi bi mooy xam nga loolu masala yooyu gisoon nañ ko mooy mas yi yéeféer yi ñaata façon yan façon yéeféer moo waxoon nañ ki nga xam ne dañ koo jox amaana mooy dañ koo dox dañ koo dox amaana mooy dañ koo sécuriser jox ko li nga xam ne mooy ñaaru permis la boo xam ne day tax kenn du ko laal même bu doon ne dañ ko doon wër ngir ray ko bu ko jullit defalee loolu kenn du ko faat loolu la yaay Ummu Haani defaloon ñële léegi comme que def na ko moom kenn ci jullit ñi kum ci man di doon bu protéger kenn ci yéeféer yi wala mooy ñépp koy respecté waaw wax nañ na nag léegi nag mooy réew jullit ñi équivalent wu visa yi réew yi di joxe bu Arabie saoudite joxe ab visa benn américain mooy yow amoo droit nga naan xaw ma ci ban organisme nga bokk ab jihadiste nga yow léegi nga ñëw daal di koy faat ndax heureusement xëccal nañ ma ko ba ba riyaat ji xaaral nag ma daal di koy éliminer amoo droit bi parce que al mu'minuna yadun ala man siwahum yujiru adnaahum waxatuma fii moom ahd la ahd ak misaaq lañ ko jox mooy passeport visa biñ ko jox mooy man nga fee dëkk kooku nag kenn amul droit waxuma la euh, euh, xëcc kese kenn amul ci droit waxatuma laa nag di ko jéem a faat loolu kenn amul ci droit bi léegi kon loolu la wax alayhi salaatu wassalaam ba ci ci biir la doon wax ci biir kii bi pour ñu avancé mu ne laa yuqtalu mu'minun bi kaafir diyatul kaafir nisfu lii nag lu am solo la <laughs> mu ne laa yuqtalu mu'minun bi kaafir euh, kenn du rey ab ngoy ngëm yàlla kenn du ray ku gëm yàlla parce ab yée parce bi yéeféer la rey waaw nga ne ma waay loolu mooy lan ma ne loolu koy leer ma euh, mooy ne jullit bu faatee bi yéeféer euh, bu ñu ko jàppee bu ñu ko jàppee mooy duñ ne ko kaay ñu la parce que bi yéeféer nga rey mais it kenn du ne ko demal sa yoon en tant courage duñ na ko demal sa yoon sa ginnaaw bandañ ah non déedéet kenn du ko wax lool dañ koy dañ non non <laughs> kooku dañuy seet yeneen pen ñu koy teg yu tar mën nañ ko tëj vingt ans de prison waaw dóor ko ay ay amende yu mag mais nag pen bi mënu rëy rëy bañ ñëw na ko dañ koy rey parce que lan hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna hal yastawi afa naj'alul walla walla bëgguna afa naj'alul mu'minina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun ha mooy li alxuraan wax mooy li alxuraan wax ne afa naj'alul mu'minina kal mujrimin ndax dañuy jël ñi gëm yàlla def leen comme kàccoor yi yéefér yi yéen yaakaar ngeen ne ku gëm yàlla ak ku weddi yàlla ñoo yem noo yemuñu maalakum analam moo leen dal yéen kayfa tahkumun moo yéen naka ngeen di atte naka la ko sensé di di xalaate lool voilà naka la ku sensé di ah di mais yemuñu ki nangul buur yàlla mu bind ñëm ne leen kaa ma moo tax ma indi leen ki ko nangul ak ki ko bañal ñoo yem ah yemuñu xaaju ñoo yem sax bokkuñ dara moo tax suñu boroom laaj-laaj boobu mooy laaj bi tontu baa ngi ci biir hmm? mu ngi ci biir mu ngi ci biir kon mooy ne ab yée ab yéefér du ñu ray jullit parce que yéefér laa yuqtalu mu'minun bi kaafir kenn du reyub yéeféer parce que ab jullit parce que ab yéeféer la faat non kenn du ko faat waajooju mais nag li ma la wax ci ne kenn du ko ne demal on vous encourage tey nga am problème de te xam nga yonent bi alei saatu salaam dane woon képp ku rey koo xam ne <coughs> waa juñ jox waa ju xam ne dañ koo jox euh, euh, nu mu tudd euh, nguur gi réewum jullit ñi moo ko jox comme ni ñu doon wax sànq passeport ni visa nga ñëw nga rey ko man qatala muahadan la wax képp koo xam ne jiitu réew mi wala autorité yi ñoo am ak moom jox ko assuré ko ngir mu nefi ñu daal di koy faat ka ko faat yonent mi alei satu salam hadis mu sax imaamu Buxaari de rahmatullah aley mu ne kooku du du xencu xetu aljana voilà kooku du xencu xetu aljana du ko xeeñ aljana nga xam ne yonent mi alei saatu salaam ku ko dandu masiratu kada wa kada sa xet gi dalay xeeñ ñu ne la yow parce que dangaa rey koo xam ne du jullit waaye mu comme zimmi ñoom ñépp ci lañu koo xam ne ci réew mi la dëkk mais du jullit respecté bon nekk fi nekk citoyen réewum jullit mi nga ñëw rey mu ne kooku moom du xeeñtu xetu àjjana la dul xeeñ moo ko dul xeeñ te ko xeeñtu ruwan la ne duñ la ne léegi yow demal waaye c'est que bakkan yi daa yemul lool la mooy ku gëm yàlla ku gëmul lool nag du affaire race xam nga sànq liñ la doon wax dinga ne mais mais lan moo ko différencier américain bi nga xam ne moom dañoo jàpp ne ñoo ñoom moom ñoom it kenn du leen laal dañ naan la bokkuñ parce que loolu ci affaire u la mooy affaire u nationalité la alors que l'islam du affaire nationalité mooy ne Pyongyangais bi waa ji dëkk Pyongyang ak waa ji dëkk Brésil ak waa ji nekk Canada waa ji nekk Japon waa ji nekk senegal waa ji nekk Afrique du Sud kii nekk Suède Norvège Scotland xawma lan fële ci Australie ñooñ ñëpp maadaama jullit lañu gis nga ni ñu wutee ñooñ ak pigme bi nekk fële ne ca ca Gabon mooy ne fekk jullit lañu ñoom ñépp yem mooy seen bakkan yee yema ah. waaw est-ce que loolu yaakaar nga ne loolu c'est pareil ak li nga xam ne mooy li américains yi def xam nga ne bokkul lii moom buur yàlla moo ko fixé que ne ñi gëm yemuñu ak ñi gëmul voilà waaye du bunt bu ñu ubbi nag ne léegi nag bunt la dem leen ngeen rey ñi gëmul rey leen ñi gëmul nga xam yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam de ku rey ko mel ni ñu wax sànk kooku moom xetu aljana du ko xeeñ du xeeñcu xetu aljana kon mu ne laa yuqtalu mu'minun bi kaafir diyatul kaafiri nisfu diyatil muslim léegi euh, voilà mooy ne waa ji non buñ ko du bu ko imaam bi dóoree pen mooy duñ ko ne demal parce que rey nga bu yéeféer bon yow am nga chance ndax mënuñ laa rey ndax yéeféer bi nga rey mais dañ na mais il faut mu joxe diya il faut mu joxe diya mu ne diyatul kaafiri nisfu diyatil muslim mu ne nag bu dee bakkanu bi la nga waaj rey bokk na ci li ñuy joxe day joxe indemnisation yi léegi nag saa gëléem lañ doon joxe moom cinquante gëléem lay joxe waaw pour indemniser mbokki ki moo xam ne moom la rey moom la rey euh. léegi nag euh, xam nga keroog dañ ma ne mais yow keroog yonent ma de saa saa bi waa Xuzaa rey benn waaye ci waa banu ci waa Huzayl mais da leen indemniser woon non waaw da leen indemniser woon saa gëléem ñu ne la leeral na ne mbir yi ndax dana woon euh, bi muy leeral naan diyatu fa diyatul xata'i nisful amdi bi sawti awil asa mi'atu naaqa ci quarante yi fii butuniha awlaadiha loolu mooy pour jullit la woon ba pare mu ne leen man maa njëkk indemn kii maa koy indemniser mu daal di leen indemniser nee na nag indemni léegi nag yow buñ la nee mooy nee nag kay euh, ci discours bi xaaju li ñu indemniser ab jullit lay doon lu mel noonu ngay jox mbokk yéeféer bi nga rey te waroo ko woon rey plus daan yi nga xam ne imaam bi dina ko xool teg la ko voilà mooy lam waxoon ca discours wee ne ku fi rayeti nit à partir lii kooku moom ay ñoñam day am ñaar ci xiyaar day mën a tànn benn ñaar benn ci ñaar yi mooy soit addam mu ne man comme jullit bu ñu rayal mbokkam mu ne ñu ne ñoom baaluñu waa ji dañ koy rey wala alànq lu ñu ne ko ay wu joxe leen di na joxe diya bu joxee bi diya ñu daal di koy jékkal waaw bu dee yéeféer nag mooy première partie bi moo man da mooy manuñu mooy amul amul moom moom moom li nga xam ne mooy choix boobu bu dee bakkanu yéefér choix wu ay mbokkam ne nañ rey waa ji loolu moo manu la ne parce que laa yuqtalu mu'minun bi kaafir duñu reyu jullit ndaxub yéefér mais dina joxe diya diya bi moom par force la lu dul ñoom ñu ne baal lañu léegi diya bi par force la te day nekk xaaju diya bi ñuy joxub jullit léegi imaam bi xool yeneen daan yoo xam ne wala le juge wala ñooñu lay fëgg waaj kon après yonent bi aleyhi salaatu salaam wax na bay dugg di wax ci wàllu euh, ci xutba bii ni daldi nay gina wax ba ne jullit ñi bu ñuy jël seen azaka yi ci seen wala tuxadu sadaqaatuhum illa fi duurihim du ñu jël nag seen sarax yi seen aaj mooy <coughs> mooy zakat yi lu dul ci mooy dañuy dem moo tax day am kuy dem di ko jëli sa'i bi waaw ki nga xam ne mooy dem di collecter le collecteur d'impôt loolu tey wax yi noonu lañ koy waxee mais de la zakat collecteur de la zakat du aumône nag aumône légal moom moom loolu ça me dérange quoi waaw loolu tekki boobu moom ça me dérange aumône légale man daal li ma gën a gis bu dee dañ koo bëgg tekki rek impôt légal pourquoi pas comme que zakat bi buñ nee zakat sax ñu comprendre ko mais comme gars dañu bëgg tekki le moo aumône bi moom ça dérange quoi foofu parce que gis naa ne c'est pas approprié moo aumône parce que aumône du du du loo xam ne de de farata aumône légale beneen aumône bi c'est légal je que impôt impôt obligatoire lu mel noonu mënoon na ko mënoon nañ ko war muy zakat mu ne loolu nag buñ koy jëli ci seen mooy dañuy fekk gaay bu ay xar ay bàyyi ay kii ay jur dañuy dañuy dem collecté ko waaw duñ la ko yow léegi ñëwal nga fekk si ñu ngi bi yooyu. masalaay zakat nag insha allah moom ñu ñuy bàyyi ba euh, côté bu siira bi waaj jeex insha allah ci xew-xewu Seydina Muaz bi mu ko yónni Yaman moom alayhi salaatu wassalaam boobaa nag ñu def masalaay zakat insha allah léegi kon nañ yem nii bala ñu ndax affaire bi mu ngi euh, ñu dugg ci suñu sayyidatuna Hind sayyidatuna Hind voilà <laughs> nan la tuube bu ko defee ñu daldi clôturer lool ba bii di ñëw ñu gis ñeneen kon insha allahu taala kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis lii lii discours bi fële lañ ko doon def moo tax dugguñ ci bu baax waxuñu lépp li ñuy gis discours yi lañ ko doon mais dañu rëccoon voilà après la laa ko gis sama xel demaat ci ma ne yee lii de Euh, tudd bokkul ci yiñ tuddoon te pourtant keroog fatxu Makka la woon voilà walillahi alhamdu wal kon buñ ñëwee ci côté bi nga xam ne mooy kilifa yi nga xam ne ci waa Quraysh yu ti wax yu tuub inaaw fatxu Makka kon waxoon nañ la kilifa ga jëkk muy Abu Sufyaana Saxr ibn Harb voilà muy Abu Sufyaan ibn Harb gis nañ tarjama moom tuuboon na kilifay Makka yu bari tuuboon nañu mais Abu Sufyaan naka la soxnaam di Hind tuube loolu ah, sëy xam nga Hind sayyidatuna Hind <laughs> xam nga dafa bokkoon nag ci ñi ginoon a bañ l'islam parce que quand Euh, mooy baayam Hind bint Utba Utba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a yaa ngi koy fàttaliku frère Shayba ibn Rabi'a Utba moo demoon ci Yonent bi alayhi salaatu wa bi ñu koy jàngal suuratu Fussilat ba mu demee laaj waa ndigal waa mag ngir mu dem gis ba ba bañ nee mag moom Utba ibn Rabi'a qutila yawma Badr wa huwa waalidu Hind bint Utba moom dafa fekk dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a rey keroog Badar waaye du moom kese wa wa qutila axu Shayba frère amit di Shayba ibn Rabi'a ñu daal di koy faat keroog Badar mu ne woon ci raawu ñoom Abu Jahlin ci yéeféri wal billah waaye wa qutila al Walid ibn Utba ibn Rabi'a ñu daal di faat ki nga xamante ne mooy euh, mooy kan mooy frère moom Hind di al-Walid ibn Utba doomi Utba ibn Rabi'a frère ñu daal di koy faat mooy faat nañ baayam faat magu euh, frère baayam faat rakkam wala magam di al loolu nag metti woon ko gisoon nañ ni aka mu mu mu bokkoon na ci ñi doon xërtal Wahshi ibn Harb keroog Uhud ngir mu faatal ko Hamza bi nga xam ne moo faat mbokkam yi léegi moom nag Hind mi gisoon nañu tarjamaam ci Misaam xawla Rasuul sallallahu alayhi wa wa radiyallahu ta'ala anhunna moom avant Abu Sufyan di ko denc al mughira moo ko moo doon boroom këram al-Makhzumi al mughira ginnaaw gi da koo fase woon bi mu ko fasee nag moom ndax lu doxoon seen diggante loolu taxuñoo jóg ko parce que euh, bon on fait vite sinon suñu heure bi li ñu dese ay dizaine de minutes la léegi après ci la ko Seydina Abu Sufyan daal di takk moo mu jur moom moo jur mu am ak moom ay doom doom ki ci gina siiw muy kan euh, Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan Hind mi mooy lanam mooy yaayam gis nga Uhud ni mu defoon ba sex xolu Seydina Hamza bi ferosoon lool ci lislaam gis nañ Abu Sufyaan keroog même bi mu demee bi bi waa Xuzaa waa Banu Bakr reye ñenn ci Xuzaa ñëw di nettali ñëw wax waa Makka gaay ne ko ah, yow daal sawaay Seydina Ali mi nga ne moo ci tane dala doon foowe ba mu demee ci Hind lu mu la ko wax qabbahaka allahu min waafidi qawm su boo xunma la yow abu yow abu sufyaan ci koo xam ne ay nit a ko délégué ngir mu dem defar seeni mbir <laughs> keroog bi seyna abu sufyaan ñëwee bi mu tuubee ba ñëwaat biñ ko jàppee fële ci bi yonent ma lay saar-saam ne ci biti màkka ba mu mujj tuub ba mu dawee yonent ma lay saar-saam mu jox koy assurance ay man daxala daara abi sufyaan fa huwa amin waman daxala baytahu fa huwa amin waman daxala fa huwa amin ba mu ñëwee di kon di def compte rendu indi indi dane rey leen paab yi nga xamante ni yaramam wii di nooyaka kii dara ndax mer rey leen ko waaye naa Abu Sufyaan ne gaa yi bu leen ma déglul wax Hind mi gaa yi gis ne abu kii daal laay waxi yée waxi ko mer la ñun daal gaa yi daw tasaaroo ci seen kër yi ñuy jaari foo xam ne fa la rawe ndax arme bi ma gis man abu sufiyaan laa qibala lahum bi kenn manu leen dékku hind nag ah bi yonent ma lay saab saab ak seen biir Makka lim def da doon comme que mu ngi woon këram da doon làqatu di xool jullit ñi mu ne lii de yéeme na de après mu reconnaître ne man daal mu ne maa abidallah mu ne fii de Makka ma suñ fee jaamu yàlla comme ñu ko ñuy defe après nag ci la dem daldi di tuub ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qissa bi nga xam ne mooy nettaleeg tuubam imaam al buxaari raxmatullaa aleyhi daal na koy solo ñoom imaam al bayhaqi ci dalaa'ilu nubuwwa ak ñeneen imaam al buxaari raxmatullaa aleyhi ko jële ci abnaan qaala mu axbaranaa yunus an zuhri qaala xaddatani urwatu anna aishata radiallahu taala anha noonu la càllaleem deme mu ne moom imaam al buxaari mu ne qaala abdaan dane abdaan de nee na nettali nañu yuunusu yunus an zuhri mu jële ci imaam zuhri qaala mu ne xaddatanii nettali na ma urwatu bnu zubayr urwa urwa kese urwatu anna Aïsha kana sayyidatu Aïsha radiyallahu anha qaalat dana jaa'at Hind bint Utba fa qaalat sayyidina sayyidatuna Hind dafa ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu salaam fa qaalat mu ne mooy bi muy tuub si avant avant affaire bii nii pardon de avant lii nii avant lii boo demee ci tafsirul qurtubi rahmatullah alayhi imaamul qurtubi rahmatullah alayhi tafsir boroom wax de waxuma sëriñam ki def shara shara sahih muslim non Eh, imaam al al al Qurtubi rahmatullah alayhi day nettali ne eh, bi nga xam ne ci la aaye boobu nekk ci suuratul mumtaxana wala mumtaxina mooy ñaari dañuy mumtaxana dañu mumtaxina wala bi du du njuumte <laughs> Eh, bi mu wàccee di mooy bi mu ne ayyuhan nabiyyu idhaa jaa'aka al-mu'minaatu yubaayi'naka 'alaa allaa yushrikna billaahi shay'an wax nañ ne saar boobu dinañ ko firi ah. loolu kañ lañ ko waxoon ci qissatu Haatib ibn Abi Baltaata radiyallahu anhu ci la loolu wàcce woon saar boobu waaw léegi mooy moom lañuy clôturer après ah bon moo mooy bu ñu ko gisee après ñu daal di gis non non gis xilaas cette fois-ci parce que parce que lii fatxu Makka kese lañ gis nii mahzabu voilà ñun ñu ngi woon ci ñun ñu ngi fatxu Makka fatxun xunaynun voilà mooy kon moom du ñu ñëwagul foofu parce que verbe bi day xaw a kii quoi kon verbe bi du mat mooy kii bi bu naree jël li wa boroom xilaas radiyallahu anhu wax mooy verbe bi du mat quoi. day nettali moom day nettali moom imaam al-Qurtubi foofu bi muy kii mu ne bi yeneen ci ma lay saabsaab mooy mooy yi mu wax noonu ala allah yusrik na bu ñëwee jaayanteeg yow. que du ñu bokkaale yow du yàlla dara fekk say sayyidatu Hind dafa ñëw bi muy tuub si bon comme que def lépp am na riwaay yu ne dafa ñëw dafa muur xar kanam gi mooy dafa dafa dafa def niqab daanaka mooy boo gisee nii doo xàmmee kan la lu dul nga yàgg koo gis walla nga xam alwiram léegi bi mu ñëwee mu ñëw ba ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam après yonent bi ngir ci jigéen ñi fekk jigéen ñi di jaayanteeg moom ak moom aleyhi salaatu wa salaam mais ni mu doon jaayante comme ni Sayyidatu Aïsha wax sa ta'ala anha yonent bi aleyhi salaam nas la laal loxo benn jigéen bu dul ku ko daganul mooy koo xam ne soxnaam ak yooyu mais ñeneen ñi ku ñëwoon. buy jaayanteeg yow xam nga góor yi da doon kii mais da doon mais doonul woon jaayanteeg ak loxo joxe loxo doono déedéet voilà léegi nag biñ doon jaayante mooy charte bay'a bi nekk ci aaya bii ci saar bii ala la yushrina billahi shay'an wala yasrifna wala yazmina wala yatina bi buhtaanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala yatina wala ya'sinaka fi ma'ruf fa bàyyahunna boo ñu remplir yooyu bi ci jiitu mooy bi gën a rëy du ñu bokkaale yàlla lenn sayyidatu Hind bi mu ñëwee ànd ci jigéen ñi ñëw toog yonent bi aleyhi yi ngeen di yi may jaayanteeg yéen comme ni mu jaayanteeg ndax góor ñi jaayante na ak ñoom tamit mais jigéen ndax suñu borom da ko yow yonent bi aleyhi salaatu bu la jigéen ñi dikkalee di jaayanteeg yow jaayanteel ak ñoom ci kaw point yi léegi mu ñëw Hind yonent mi salaam ne waaw mu ne bu njëkk bi point bu njëkk bi ngay jaay bi ngeen man ala allah yushrik na billahi shay'an li aaya bi wax mooy te du ngeen bokkaale yàlla dara xaalat hindu bint utba wa hiya muntaqiba wala xawfan min annabii sallallahu alayhi wa sallam an ya'rifaha lima sana'athu bi hamza yawma uhud radiyallahu anhu mu ne bi yonent mi alayhi salaam di décliner nag point yi ñuy jaayante sayyidatu hind moom dafa ñëw wax def niqaab ngir ragal yonent mi alayhi salaam daal di koy xam ne ndax li mu def sayyidatu Seydina Hamza ñu tudd ko léegi bokk ci ñi ërtal ngir wax si ngir ñu ra mu ray ko pare mu jël xolam di ko di ko le bëggoon ko lekk waaye manu koo sax mu yàbbi ko buusu ko wal iyaadu billaah léegi bim ne yonent bi alei saatu ne kon point bu njëkk bi mooy du ngeen bokkaale yàlla dara mu ne wallaahi innaka la taaxudu alayna am alayna amran maa ra'aytuka axadtahu ala rijaal sayyidatu hind ne yonent bi aleyhi salaatu salaam maa ngi wàcc yàlla ne gis naa nga jaayanteeg ngay ngay jël ci ñun di jaayanteeg ñun loo xam ne gisuma nga sartal ko góor ñi ba ngay jaayanteeg ñoom xam nga góor ñi mooy bañ eh, eh, ne dane na kii eh, Mujaashi ah, dégg nga ak discours ba tamit ba mu defoon ndey day ñëw ngir jaayante ngir ngir gàddaay mu ne ko déedéet mu ne ko frère bi ne ko mujaalit mais alaamatu bàyyi euh, mu ne mujaalit mu ne Mujaashi ne ko kon kon alaamatu kon lan ngay jaayanteeg sama frère bi mujaalit mu ne ko alal jihaadi wal ci lislaam ak jihaad waaw léegi nag léegi looloo tax Hind ne même gisuma nga jaayanteeg góor ñi ci affaire bii ngi ngay wax duñu bokkaale yàlla dara mooy loolu xam nga mu ngi ci biir loolu jaay mooy ki ñëw moom ki dugg ci lislaam bokkaale gi moom leer na mooy loolu moom ci fondamentaux yi la côté jaayante yi nag waxoon nañ ci ay mbir quoi taxul jarul ñu ciy taxawaat léegi yonent ma lay saab saab continuer mu ne walla yasriq na beneen point bi ngeen di jaayanteeg man yéen jigéen ñi te kenn du sàcc kenn du sàcc ci yéen fa qaalat hind ne radiyallahu anha inna aba sufyaan rajulun shahiih waaw ci riwaay léegi bu ñëwaatee ci riwaay imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi bi naroon naa ko fàtte sax euh, foofu laata muy dugg ci ne inna aba sufiaana du ñu sàcc mu ne abu sufiyaan dafa nekk koo xam ne dafa nay léegi euh, est-ce que est-ce que wa inni usibu min maalihi qu min maalihi quutanaa man nag damay jël ci alalam li nga xam ne moom la ñuy dunde même bu dee mooy ne du ko yëg yonent mi aleyhi salaam fa qaala abu sufiyaan fekk mu ngi ci mbooloom mu ne huwa laki xalaal dagan na la hind yonent mi alayhi salaatu salaam reetaan xam ne ah kon kii hind la <laughs> wa qaala mu ne ko anti hind mu ne ko yow la hind fa qaalat mu ne afa allahu amma salaf hind na ko buur yàlla jéggale na jéllale na li romb waaw léegi nañu àggale riwaaye bii imaam al-Qurtubi di nettali raxmatullahi alayhi ba après ñëw ci riwaay imaam al Buxaari bi yonent ma lay saab saab ne walaa yazniina te duñu duñu njaaloo fa qaalat Hind Hind ne awa tazni al hurr est que ku libre nit ku libre dina njaaloo Allahu akbar ñu xatta fi jaahiliyatihim xamoon nañ ne moom njaaloo moom sincèrement c'est une loolu lu bon la quoi moom mu ngi posé question mais loolu man nga mën a nekke fornication waxuñu adultère de fornication da gars yi dañuy foog ne ku am jëkkër ba pare wala loolu rek njaaloo wala ku am jabar njaaloo looloo njaaloo doonoon mooy ñaari célibataire ak ñépp ci yem loolu mooy fornication loolu dafa xaraam waaw léegi moom muy boolewu question malgré mu ngi nii ci yéeféer yi la bokkoon ak Makka ak Mumbaay Makka vis yi nam fa meloon mais dese nañ dara mu ne mais est-ce que ce que mais yonent ma la saab saab mais ku ku ku ku ku libre dina dina jàll waaw summa qaala yonent ma lay saab saab ne wala yaqtulna awlaadahunna beneen point bi tak jigéen ñi du ngeen faat seen doom yi te du ñu faat seen doom yi mooy duñ leen suul comme nañ doon def ñoom ci jaahiliya waaw waaye tamit ah, duñ leen faat ci yeneen façon yi nga xam ne moom lañ mën a faate léegi ah yow boo fi nee naan kii avorté te fekk mu te fekk mu mu doom ji sosu mooy ne yow loolu yàggaaye yam yàgg yàgg yi yi tere ñii yéen a yam voilà mu ne walaa yaqtulna awlaadahunna hind ne kon bi yeneen time saa saam waxee loolu mu ne ko rabbaynaahum sighaaran wa qataltahum kibaaran yawma badr mu ne mu ne moom sayyidatuna sayyidatuna Hind mu ne ah ñun de ñun de ñoo leen yar suñu doom yi biñ newee xale ñoo leen rey yar ba di ñu màgge ñoo leen yar biñ nee xale bi ñu nekkee mag nga daal di leen faat keroog Badar <laughs> mooy xare ba <laughs> Badar ba Hanzala doomu Hind Hanzala Hanzala du doomi Abu Sufyaan dañ koo dañ koo faat keroog moom voilà léegi nag moo tax mu ne suñu doom yi dañoo leen yar biñ nee gone ñoo leen yar biñ ñoo leen yar biñ ñoo leen yar biñ ñëwee gone waaye nga faat leen ñu nekkee mag keroog Badar léegi nag <laughs> Seydina Omar daal di reetaan ñu déggee loolu ne ah <laughs> mooy mu ne walaa yaatiina bi buhtaanin yaftarinahu na aydihinna wa arjulihin mu ne walaa yaatiina te duñu indi duñu jëf bi buhtaanin ci loo xamante ni ñoom bu la boo xam ne dañu def mu tukkee ci seen loxo yi wala ci seen tànk yi loolu dinañ gën dugg ci kii bii nii te duñ la ngañ buñ ci accès insha allah mu ne walaa ya'sinaka fi ma'ruf te duñ la mooy ci yi nga xam ne mooy yi ngay digle su sunna duñ la mooy tamit ci yi nga xam ne njekk yi ngay digle voilà voilà léegi loolu la sayyidatu Hind wax léegi ñu jeexale riwaaye imaam al Buxaari bi ñu tuddoon boobu dane sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane jaa'at Hindu Hindu bint Utba dafa ñëw fa qaala mu ne fa qaalat mu ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah, maa kaana ala dahri al-ard min ahli xibaa'in ahabbu ilayya an yadillu min ahli xibaa'in thumma maa asbaha al-yawm ala dahril ardi ahlu xibaa'in mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee man de amul benn waa kër benn waa xayma benn waa ay ñoñ ay nit ñoo xam ne man bi moom laa ginoon bëgg ñoom ñu torox ci kaw suuf lu dul mooy yow ñi nga àndal ak yow sa kii mooy lu al islam ñoom laa ginoon bëgg ñu toog léegi nag summa ginnaaw gi maa ma asbaxa al yawma ala dhahri ard mujjul ci kaw suuf benn waa kër xayma benn waa kër waa waa waa kër ay ñoñ ay nit ñoo xam ne ñoom laa gina a sopp ñu daal tedd daal seen mbir féete kaw lu dul bu weesu lu dul sa bos moom laa gën a bëgg leen mooy buur yàlla soppi ko xaala mu ne wa aydan xaala mu ne walladi nafsi bi yadi gi mu ne bi mu waxee lool mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam walladi nafsi bi yadi maa ngi waat ki nga xam ne sama bakkan man Hind mu ngi ci loxoom ah. Ah. mu ne yaa rasuulallah non waqaala walladi nafsi bi yadi loolu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko léegi mu ne Hind ne mooy dëggal naa li nga wax wat naa li nga wax nii man yonent ma lay sax dëggal naa li nga wax walladi nafsi bi yadi wat naa ko ci ki nga xam ne sama bakkan man a lay sax sax mu ngi ci loxoom kenn lii nga wax nii noonu la deme léegi nag léegi nag bi mu waxee loolu mu ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna Aba Sufyaan rajulun miskin Abu Sufyaan nit la koo xam ne day téye mooy comme chapitre bi waxoon fee mooy ku ku ku nay lañ koy mën a wax fa hal alayya harajun an ut'ima min alladhi lahu iyaalaha est-ce que mën naa di dundal mooy di jël ci alalam di dundal njabootam mooy sama njaboot gi ma am ak moom xaala yonent ma lay saar ne laa arahu illa bil ma'ruf ne loolu de gisuma mu man a nekk lu dul ci njekk nag mooy waxuñu nag nga jël nag compte sa jëkkër gi daal di baraade lépp toog jënd ko ay yoo xamante ne ay luxe la waaye du darura ba pare jàpp ne yaa ngi ci dara déedéet loolu nag man da ne moo tax mu ne laa uraahu gisuma loolu mën a nekk illaa bil ma'ruf lu dul ci njekk kon loolu nook na ko noonu la sayyidatu Hind duggee ci lislaam insha allah kon ci jotaay bii di ñëw ñu daldi gis lan keneen ñeneen ñi ana nañ lañ duggee am na waxoon nañ sayyidatu sayyidna Safwan sayyidna Safwan euh, moom parce que moom en fait dinañ ñëw ci côté insha allah peut-être bii di ñëw ñu gis ko